a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci njànget yi ñuy jële ci fatxu makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima ñu ngi doon gis li al imaam ibn al qayyimi raxmatullaahi alayhi daal di wax ci Fathul Baari no ci Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam ci jotaay bi weesu ñu ngi woon ci li jëmoon ci passage bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon wax naan wala yuxtala shawkuha ci ngi woon ci wàll yi jëm ci discours bi ci xutba yi nga xam ne xutba yi nga xam ne ñoom la def moom la defoon moom alayhi salaatu wassalaam te defoon ko makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima ah, ginnaaw bi nga xam ne lañ gisoon est-ce Makka ku rey nit daw dugg fa des laa war a jàpp rey la foofu walla déet te waxoon ne amaana li gën a dëgër insha allahu taala mooy waxu xanafiya yi naka noonu ak xambali raxmatullaahi alayhim kene ku fa dugg kenn du la génne ku rey nit daal fay dem kenn du la génne kene loolu mooy li gënoon a dëgër insha allahu taala ah gisoon ci jataa bii weesu kon lu jëmoon ci garab yi ndax dane woon aleyhi salaatu wassalaam doon wax ci xormay makka zaadaha allahu tashrifan wa takriman kenn tamit te kenn du dagg li nga xam ne mooy garaba moo du garab yi wala yondadu shawquha kenn du dagg garab yi nga xam ne ñoo nekk makkatal mukarrama loolu gisoon nañ ci masala yi li ci al imaam ibn al raxmatullaahi wax léegi nag ñu waru a tey comme niñ ko digga woon ci ñaari masala yu rëy te alayhi salaatu daldi woon benn bi mu waxoon ko ci discours bi beneen bi mu nekk loo xam ne après suite bi la voilà muy après suite bi ndax mooy bi nga xam ne xadiis na Abu Hurayra comme niñ ko gisoon ci saxiix imaamul yi mu ne fa qaama rajulun min al yamani yuqaalu lahu Abu Shah mu ne yonent bi aleyhi <clears throat> bi mu defee discours dafa am benn waay boo xam ne yaman la bàyyeekoo bu ñu naan abu shah radiyallahu anhu bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam defee discours bi ba pare mu ne ko tee nga ma bindal lii nga wax ndax man jàppuma ko kat mooy loolu lay tekki yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne uktubu li abi shah bindal leen sama discours bi ki nga xam ne mooy abu shah mii ko laaj ñu dinañ ci gis masalaay bind xam-xam <coughs> surtout kitaabatul xadiis bind xam-xamu xadiis mooy xadiis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ko bind ndax wax naa la tey ku fekke tey suñu jamono tem nga foog ne affaire bi c'était naturel comme ça alors que déedéet masala xilaafiya la woon boroom xam-xam yépp d'accorduñu woon ci ne xam-xam dañ koo war a bind noonu déedéet c'était pas unanimité loolu xadiis yonent mi alei satu salaam alxuraan waaw waaye xadiis déet loolu dafa amoon wuute ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum ci biir boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim avant li nga xam ne mooy ijma am ci ba léegi ba léegi nii nga xam ne ñu mën a toog yor xam téere xadiis yi ñu yor leen boroom xam-xam yi ñépp amul kenn ku naan lii nii daganul wala lii kenn waru koo def fii mu ne saxiixu imaamul Buxaari yi dafa xaram ndax kenn warula bind ay xadiis ndax yonent mi alayhi salaam da koo terewoon moo tax masala moomu insha allahu taala dinañu ci dikk kon léegi ngi ñuy def mooy ñu njëkkee li nga xam ne mooy li yonent mi alayhi salaatu salaam wax ci wàllu wala taxillu luqatatuha illa li munshid ci biir discours bi parti bi mu naan wala taxillu luqatatuha te du dagan luqatatuha luqatatuha luqata mooy du dagan loo xam ne lu réer Makka mooy nga ñëw di ko for di for fa lu réer lool du dagan illaa li munshid lu dul ba mu des ki nga xamante ne nii da koo for ngir yëgle ko ngir xamle ne a ah, ki moom lii kan moo moom lii dama koo for voilà ndax al munshidu mooy ki nga xam ne day for dara di ko yëgle kanta bu doon ki koy sàkku la ki ko moom réer la ko ñëw di ko seet kenn du wax munshid am nashid la ñuy wax ah gis nañ ci am na xadiis bu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam di tere koo xam ne dafa ñëw di seet lu réeram ci jàkka ji waaw ci jàkka ji ba gisee ko ko defoon di di di réerle di seet naan waa jàkka ji ñëw waaye gisu ngeen sama gëléem gu réera gu réera yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko laa raddaha allahu ilayk fa innal masjida lam tub lam fa innal masajida lam tubna li hada yonent bi aleyhi salaam ne waa ji yal na bu ko yàlla delloo yal na la bu ko yàlla delloo lu sa gëléem gi réer nga ñëw fekk ñu ci jàkka ji duñu ko fi laaj yal na bu la ko yàlla delloo laa raddaha llaahu ilay waaw laa raddahu raddahu ilay fa inna al ndax jàkka yi lam tubna li hada lii di fi seet lu réer taxul woon ñu tabax Euh, moo tax publicité ci biir jàkka dañ koy tere lan mooy publicité ci biir jàkka man may jaay samay soccu boo xam xabatu sawda laay jaay samay siwaak samay autour parfum wala sama benn produit ma ñëw ci jàkka ji ba ñépp toog laata ñuy julli ma jóg taxaw ne ah assalaamu aleykum wa wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaa amma ba'd fa ayyuhal ixwatul muslimin fa ayyatu fa ayyuhal ixwatul muslimun waay waay sant yàlla julli ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ne mbokk yi dama leen doon présenter benn produit boo xamante ne nii bu baax la sunna sunnaay yonent bi la alayhi salaatu salaam muy siwaak ak yu mel noonu loolu noonu dañ koy tere ci jàkk loolu dafa xaram niñ def ko ci jàkka waaye dafa xaram nga ñëw ne man bon waxuma waaye damaa ñëw jël samay affiche yoo xam ne dama ciy afficher benn produit bu may jaay wala dara daal koy taf ci miiru jàkka ji loolu it dafa xaram moo nga taxawoon fay wax ndax lan li anna al masajida lam na li hada jàkka yi kenn bind ko ngir nekkul ay marché nekkul ay marché yoo xamante ne nii euh, ngir mel ni bourse waaw mel ni bourse des valeurs yooyu ñuy jaay ci naan li wëg li léegi nag euh, <laughs> lu réer nag xaramul makki di fa seet lu réer di fa di di mooy almunshid mooy illaali munshid mooy ku koy koo xamante ne nii da koy day ñëw di ko seet non da ko don di di ko ku ko for ngir yëgle ko mais pas ki nga xam ne moo réer la ñëw di ko seet te loolu li koy leeral euh, mooy xadiisu Seydina Abdallah ibn Abbas Eh, mu ne laay foofu yonent mi aleyhi salaatu salaam ne laa yultaqatu luqatatuha illa mu'arrif kenn du for lu fa réer lu dul koo xam ne da koy for ngir yëgle ko te loolu ndax lan xadiis day tekki xadiis munshid ndax munshid dafa am ci waa ahlul lugha yu ne noonon munshid tamit mën naa tekki ki nga xamante ne nii mooy kiy seet comme naashid waaw waaye eh, li nga xamante ne nii moom la xadiis bee wax ak li waa ahlul luga ñu bari wax lool mooy li nga xam ne insha allah mooy li gën a dëgër këne mbir mi mooy illaa li munshid mooy ki nga xam ne wa innahu te dëgg-dëgg moom laa taxillu ci beneen riwaaya laa taxillu du dagan saaqitatuhaa lu fi réer illaa li munshid lu dul koo xam ne da koy for ngir yëgle ko waxoon nañ ne buñ paree ci li jëm ci wàllu lu réer biir Màkka dinañu ñëw nag ci masalaay luqata ci feneen fudul màkk mooy masalaay for dara masalaay for dara masalaay waaw al luqata mooy for am na exemple yu ma la ci joxoon léegi nag buñ ñëwee ci suñu masala mi màkk loolu mooy lan mooy euh, nit ki mooy ne benn waay boo xam ne dafa ñëwoon hein dem aji Makka walla mu dem fa umra wala mu dem fa ngir leneen beneen aajo léegi alxaramul makki waxuma ci jàkka ji kese de Makka foofu mu daal di fay for mu daal di for benn saak boo xam ne ay objet de valeur ci ne mbir yu yu gànjaroo ci ne wala mu for ak lu man di for est-ce que mu for ab téléphone wala mu for kalpe ab maas bu def alal est-ce que waa ji day jël moom yonent mi aleyhi salaatu salaam ne wala yultaqatu luqatatuha illa man arrafaha ah. te du dagan koo xam ne day for fii lu fi réer lu dul illa munshid voilà lu fi réer lu dul ku ko for ngir yégle ko kon dañ naan waa jooju nu muy def il est obligé mu daal li mu for mu daal di koy yégle il faut mu yëgle ko waaw xam nga am na xadiis boo xam ne day tere an luqatatil xaaj ku for dara foofale màkka ci aj gi waaye yonent bi alei saatu salaam xadiis bi dañuy wan ne mooy waaw dafa tere ku ko for ngir moom ko waaye bu dee ngir for ko ngir yëgle ko voilà loolu dagan na voilà te léegi nag euh, bu ñëwee nag ci kii bi ci masala yi mooy waa mag kon léegi waa ji bu ko foree da ko war yëgle ku mu ko yëgal ak lan mooy xikma lan mooy sagesse waa ji di ko yëgle mais nit ñi ni ñu bare mais imaginer ñu naan la aj gi deux millions cinq cent personnes par exemple ñoo ñoo ñoo ñëw aj si ma for loo xamante ne ni mais loolu moom bu ma ko yëglee moom dañ naan la bu dee léegi bureau bi nga xam ne dañ koo jagleel les objets trouvés wala yi nga xam ne dafa réer foofu nga koy yóbbu léegi ñoom ñooy chargé wu ci yooyu ngir lan ñoom ñoo ci chargé wu ngir hein jox ko ñi nga xamante ne nii mooy euh boroom léegi lan mooy sagesse bi lan mooy sagesse bi ci ci ci affaire bi ni mooy parce que ku fa réerle mën naa ñëwaat Makka ku fa réerle lu am valeur même bu ñibbee mënu la ñëw beneen bokkam mën na faa ñëw mu yóbbante ko waaw ay mbokkam yu bokk par exemple ak koo xam ne sénégalais la mu dem fa réeral fa ay bijoux do ay bijoux ay ay ay ay bijoux yoo xam ne ci or yu bari yum defoon ci benn saak jël avion wam ñibbi Dakar mais man na am ñoo xamante ne nii ñu mu xam la ñu nekk Arabie saoudite na ñoo xam ne da leen gis ñuy dem umra bu man leen ne ah man de réer la naa lii bu ngeen demee foofu demal ca bureau ya ñuy ya ñuy dajalee yi réer bu ko defee nga laajal ma ndax ñoom trouvé wuñu mm, euh, lu mel nii waaye <laughs> waaye nag bu boobaa nag il faut mu nekk loo xamante ne nii nag waa ji day day joxe exemple day joxe descriptif yi mu leer nañ mooy day leer nañ il faut mu joxe descriptifu affaire bi fan la ne woon ci lan la ne woon ci lan la ne woon il faut mu joxe de descriptif yi il faut mu joxe descriptif yi waaw duñ ne waa ji réer la ne ñu jox ko mu jeex mu jeex non mooy xikma bi mooy ne nit ki bu manula dellu it mën naa am mbokkam boo xamante ne ni moom mooy dem Makka mu daldi ko fii mu daal di koy yëgal ne ko boo demee am na lu ma réeral boo bu dee gis nga ko nga laajal ma ko voilà kon Makka looloo fay xew hein noonu lay deme noonu lay demee te loolu mooy sagesse bi léegi euh, nga ne ma mais attends mais lool Makka kese la ana la c'est-à-dire nga ne noo Makka rek parce que yow li nga wax bu ñu seetee illa bi kene sagesse bi mooy ku ku ku ku ku réeral man nga faa ñëwaat boo mënu la ñëwaat man ngaa yónni keneen mu defa mu demal la fa mais loolu Arafat man na fa am ah. Arafat comme que Makka la ñuy jóge dem Arafat wala buñ demee Arafat dem fa après ñu dem Makka dellu ay dem ay jóge Muzdalifa dem Mina après dem Makka après ayaamu tashriq ñu nekk fi nga xam ne mooy Mina ñu ne mais euh, mais Arafat ña jóge Makka ñoo fay ne rek hein waa léegi kon est-ce que Arafat dafay dox kon ak comme ay Muzdalifa ku fa for dara hmm? Eh, imaam ku mel ni imaam al-Maawardi rahmatullah alayhi ash-Shaafi'i rahmatullah alayhi eh, moom bi mu tuddee masala mi daldi wu ci eh, nootal dara parce que <laughs> xam nga ndax en fait ku ci wax benn wax ku ne bon parce que comme que ñu nekk Makka fay ne te li possible foofu nit réeral fa moo possible fii te même personne yi la te sagesse bi mooy loolu mais Arafat it mën nañ ko ilhaq mooy def qiyaas bi ci màkka ku ne nag non parce que yonent bi alayhi fii la wax fii la wax Makka la doon wax bu doon yooy ci leen dina leen tudd moo tax lu ci waay wax côté boobu moom amaana dina am lu ko jàppale en tout cas selon texte yi ni ko boroom xam-xam bu nekk di dégge léegi nag buñ paree Makka kon Makka lool la euh, léegi nag mu des kon ñu ñëw nag ci masala mi li nga xam ne nag moom moom moom moom moom mooy pour ñépp mooy masalatul luqata mooy masalatul luqata masala mi nga xam ne moo jëm ci wàllu for voilà for xam nga loolu masala la <laughs> si for masala la kay mooy waajoo xamante ni ndax alluqatatu alluqatatu mooy loo xam ne dañ koo for lu qa to tu waaw waa ahlul lugha ak li gën siiw ci waa ahlul lugha ak na yi rahmatullah alayhim dañ ne luqata la ñuy wax te kenn mënula wax leneen luqata kantaa imaam az-Zamakhshari rahmatullah alayhi mu ne man nañ la ah mu ne luqata xaaf bi dañ koy mooy luqa ñi ëpp nag mu ne gaa yi am na ñoo xam ne nag dañ koy def sukun luqta luqta na ko noon imaam alxaliil dane lool moo ànd ak qiyaas mooy luqta voilà moo tax dane rek luqta la ñuy wax imaam al azhuri ne lii imaam xaliil wax al xaliil moo doon kan al xaliil ibn ahmad al farahidi imaam la imaamu lugha min ulama al lugha ci boroom xam-xamu al-lugha al-arabiyya moom imaam al-Khalil Ahmad Ahmad al Ahmad al-Farahidi ta'ala anhu dana rek luqta dañ koy wax léegi nag bi mu waxee loolu ah imaam al ne lii imaam al wax de moom mooy qiyaas bu ne qiyaas nag mooy ci wàllu luga mooy langue bi ci langue arab loolu moo tax terme yu nekk dafa am kiiwam euh, mooy schème yi booy jàng en arabe schème yi comme verbe yi fa'ala ak verbe yoo xam ne fa'ula fa'ala la yooyu dañoom ay règle yoo xam dañ daan la fa'ala yi am nii la war a doon masdar bi lii la war a doon mu nekk loo xam ne dañ koo yàgg gis muy demee noon léegi mu nekk règle buñ teg léegi nag bu moo bu ñëw bu xaw a compliqué bu mel noon même verbe verbe bu ñëw léegi moom day nekk loo xam ne dañ koy xiyaas ci loolu sauf que léeg-léeg nag xiyaas bi day wuteeg li nga xam ne moo siiw mooy règle bi lii la mais moo sàngam moom dafa siiw ci arab yi que kenn du ko waxe noonu malgré moo ànd ak qiyaas loolu nag moo jëm ci luqata bi moo tax imaam al azuri ne li imaam euh, euh, al xalil wax huwa al qiyaasu loolu mooy qiyaas bi buñ ko qiyaasee ak ni nga xam ne noonu lay demee ci langue arab waaye waaye li ñu dégg nag ci arab yi te waa ahlu al-lugha wal hadith daal di ciy dajalew mooy ne du al-luqta mais al-luqata bi fathil qaaf yi léegi nag euh, for masalam for léegi ginnaaw buñ gisee lool ci gàttal dafa am solo gis nga ku mel ni imaam al Buxaari rahmatul boroom xam-xam yi dañ koy utal ay téere ah. imaam al Buxaari yi ci ci Sahih bi luqata la ko tudde kitaabun fil loxatati ci for moo tax nit ku toog foog ne bon yu bari l'islam traité wu ko mooy vraiment koo xamul dara ko war mooy ne am na yoo xam ne sincèrement boo def lambda di ko doola euh, découvrir danga naan yàpp mais lii je ne pensais pas que lii nii l'islam dina ko traité <laughs> yàgg na yàgg c'était en l'an 2009 xaw ma 2010 am na benn euh, Euh, euh, benn waaykat boo xam ne moom affaire yu mel noon la mooy yu mel noonu la doon laaj daal masala yooyu doon ko laaj suñu sëriñ ba mu koy <laughs> ba mu koy wax loolu di ko kii xadiis yi ci Sahih Imaamul Buxaari yooyu mais affaire bi waa ji affaire yi da koo xawoon kii quoi jële kaw ndax foogul woon ne loolu noonu bon am na sax ay xadiis am na ay kii yoo xam ne wax nañ ci alors que c'est ça kitaabun fi luqata la ko imaam al-Bukhari téere di wax ci li nga xam ne moo jëm ci yi nga xam ne moom la ñuy fon léegi nag léegi masala mi mooy léegi nañ ñëw mooy léegi nañ joxe tasaw liñ naan tasawurul masala mooy savoir de quoi s'agit-il d'abord avant d'aborder la masala mooy léegi laaj yi mooy comme yiñ posé bi ñuy jeexal ci masala bi léegi génn nañ ci affaire u Makka màkk xam nañ mooy ku fa for dara du pour moom kon xadiis biy tere luqatatul xaaj kon lim ci jublu mooy ko pour ki nga xam ne da koy for ci kaw buñ nee bu wér la buñ nangoo ne wér na mooy ne lim ci jublu mooy lan kene euh, kenn du ko for ngir moom ko waaye danga koy for ngir yëgle ko voilà mooy mënoo koo moom yow alors que léegi nag ñuy traité nag luqata feneen yeneen dëkk yi exemple ma nekk Jurbel Bawol wala fële ca Casamance wala Podor wala Thiès man daal may dox daldi xor benn surra benn saak boo xamante ne nii ma xool gis ci ay lingots d'or hmm. est-ce que dama naan waay waay yàlla dikk na waay yii ay waay waay sama chômage bu mitti gi ma nee woon ay waay ñàkk gi ma nee woon nee woon la risée de de de ñoñ sama ñoñ ñi sama waa kër maa ne woon koñ bi yépp naan kii du yëngu du def dara est naan nag yàlla dikk na ay waay waay aajo ya faju na waay wala ma for benn tablette wala ma for benn ordinateur wala ma for benn téléphone wala benn iPhone wala benn S s nu ngeen koy tuddee wala ma for xaalis walla am na leneen ma nekk ci àll bawol bi daldi farum xar xam nga wañ naan ba ñuy annonce affaire bi ba ñuy affaire bi bañ la joxee exemple bii ñu ngi doon wax naan booy Dakar bi moom danaan e walla walla walla walla le petit le petit Dakar waay di mais comment ça c'est possible est lii nan la possible est-ce qu'on est-ce un xaar est-ce que mën nañoo for benn xar quoi dañ naan la si bañ a mën a for xar <laughs> dinañ ci ñëw léegi wala waajoo xam ne nekk ci àllub Mauritanie bi wala àllub àllub Daara Jolof bi daal di gis ay gëléem for leen ne ah gëléem yi daal dañoo réer ma for leen wala aw nag woo xam ne moom rek laa gis ci àll bi amul benn signe buy wane ne diwa ko moom te foofu gisuma fa dara muy àllu ndand foy foy est ce que mën naa koo jàpp ne maa moom <laughs> est ce que mooy lii mooy masala yi wala ma for coffre-fort wala ma for bi yëpp cinquante euros wala cent wala biir dix mil francs léegi loolu mooy laaj bi est-ce que nit ki da koy for wala da ko fay bàyyi wala bu ko foree nan lay def ak loolu loolu dañ naan la yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ñu ci leeral ci ay xadiis yu bari waaw te bokk na ci xadiis yooyu bokk na ci xadiis yooyu mooy xadiisu seydina ubay ibn kaab radiyallahu taala anhu wa ardaah wa huwa fi saxiixayn imaam al buxaari na ko noon imaamu muslim ibn al xajjaaj al qushayri an naysaabuuri daal dinañ koy solo na ko noonu imaamu ahmad ibn hanbal ak ahlu sunan wa gayrihim min al ulama raxmatullahi ala al jamii seydna ubay ibn kaab radiyallahu anhu ne asabtu surratan fiha mi'atu dinaar fa ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaala arrifha hawla فعرفته حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا fa'arraftuha falam ajid thumma ataytuhu thalathan faqala ihfaz wi'a'aha wa adadaha wa wika'aha fa in jaa'a saahibuha wa illaa fastamti' biha fastamta'tu falaqiituhu ba'da bi Makka faqaala laa adrii thalaatha ahwaalin thalaatha ahwaalin aw hawlan waahidan. kon Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu mu ne. seydina ubay ibn kaab radiyallahu taala anhu mu ne mu ne damaa for moo tax eh, fii nag Medina bokkul ak Makka par exemple manoo ne man ku for Medina dara ak ku for Makka dara benn la waaw comme li nga xam ne loolu loolu mooy waaw loolu jar naa préciser ndax Seydina Ubay ibn Ka'b mi Medina la dëkkoon mooy manuñoo ñëw ne ah kon nag le kon kom que Medina xaram la comme Makka kon loolu mooy kon fii bokkul moo tax non non non moo comme li imaam al eh, eh, eh, al qaadi Iyaad rahmatullah alayhi wax mu ne bi muy bi muy bi muy firi bi muy def sarah xadiis bi xadiis bi nga xam ne. Euh, dinañ ko gis tam muy xadiis Seydina euh, euh, kii mooy mooy bi wax ne wala kii nu mu tudd bu Seydina Abu Hurayra bi yonent bi alayhi salaatu salaam naan daganul ku fa for ah, imaam al-Qaadi Iyaad mu ne wastudil wastadal bihi ala anna luqatata Arafa wal madinatu nabawiyya ka saa'iril bilaad lixtisaasa makkata bi lixtisaasi makkata bi daalik imaam al qaadi Iyaad rahmatullahi alayhi mu ne ah, mu ne dañuy tegtaloo ci xadiis Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne wala taxillu saaqitatuha illa li munshid te daganul Makka ku fi for lu fi réer lu dul koo xam ne da koo for ngir laajte ko ngir yëgle ko mu ne lool dañ ciy daganal dañ ciy tegtaloo ko ni luxatatu arafa mooy masala bi doon wax sànq te imaam al-Mawardi tudd ko mais mais jengul ci benn wax da koo tudd noonu bàyyi mooy imaam al-Qadi Iyad rahmatullah moom dafa bokk ci ne non non non affaire bi Makka kese la parce que arafa ak Madinatul Munawwara mook yeneen ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ka sa'iril bilaad ñoo yeneen dëkk yee yem ci côté boobu mooy ku for Médina yi ñuy wax ak nga for ko Europe ñoo yem ak nga for ko Indonésie ñoo yem ak nga for ko Afrique ñoo yem acte ba ñuy wax ne Afrique ku ko fa for lool la noon mooy xew Médina rek ak Arafat léegi euh, ndax lan ndax jagloo bu Makka jagoo bu Makka jagoo acte bii mooy walla xelloo te du dagan saqitatuha léegi eh, Seydina eh, Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu gisoon nañ ta ñamar walillahi alhamdu wal minna mu ne da mu ne damaa masa for benn benn ëmb benn besace bu doon tey benn takk mooy benn eh, ab ab ab sër lay doon boo xam ne dañ cee takk def ci alal nee bi ma ko xoolee mi atu diinaar laa ci fekk cent diinaar looloo bari woon mën a jooju nee na bi ma ko foree ma dikkal yonent bi alayhi salaam euh, wax ko ne ko lii de dama koo for cent diinaar laa ci fekk mu ne ko xaw la euh, mu ne euh, laajte ko un waaw un an un ko laajte waaw léegi euh, nee ma laajte ko fa arraftuha falam ajid ma dem bon un ma laaj ca mbir mi mooy nekk ah ku réerle dara ab ab ab ab ëmb bu def alal hein hein kan moo kan moo kan moo yor ëmb bu bu jeexa bu ko def alal kan moo ko réerle léegi nag nee na gisuma kenn nee na après ma daldi ñëw ci yonent ma saab saab ne ko ah gisuma kenn ku ko jël de ku ko ku ko ne moo ko mu ne ko enrifasana mu ne ko delloo de wax ko at mu def ko nee ba mat ñett nee na yonent bi alayhi salaatu ne ko ihfaz wi'aaha wa 'adadaha wa wika'aha fa in jaa saahibuha wa illaa fastamti' biha nee na yonent bi alayhi salaatu ne ko ah ne ko nag kon léegi comme ko noonu la ihfaz wi'aaha xoolal wi'a bi mooy li ko def mooy takk bi ñu fi ñu takk fi ñu def alal ji xool ko bu baax mooy pour nga mën a décrire affaire yi ihfaz wi'a wa adadaha ak ñaataa ci ne wawika aha mooy ni ñu ko takkee ak loolu lépp nga seet ko ba xam ko descriptif yooyu léegi nag nga téye fa in jaa saaxibuha bu borom dikkee nga jox ko ko léegi ah, bu dee nag gisoo ko nag nga daal di koy jëfandikoo ah fastamta fastamta biha nee na ah, fastamtantu bam ba ma defee loolu kenn ñëw ah, ma jël cent dinaar yi daal di koy jëfandikoo man Seydina Ubay ibn Ka'b léegi xadiis bii nii xam nga da gis ñetti yoon en fait parce que imaam Shu'ba moo ko solo sauf que imaam Shu'ba mi mu ko soloo ci sëriñam bi Salama dafa dajewaat ak moom Makka Salamatum na ko hëy rahmatullah alayhi laaj ko moom nag mu def defle mooy mu mu kii mu hésité ne xaw ma ñett la ma wax wala benn at xaw ma dane ko ñetti yoon la ko yonent bi alay saab saab wax wala dane ko benn at kese waaw léegi nag euh, loolu moo tax boroom sauf que imaam al-Mundhiri rahmatullah alayhi dane amul kenn ci boroom xam-xam yi moo tax xadiis bi dañ naan salama dafa euh, am nañu ñu naan dafa juum comme que dafa dafa dafa dafa bi ko imaam Shu'ba laa jaatee mbir mi fekk ay at après mu xaw a hésité ci mbir yi nekk xamatuma ndax trois ans la ma wax wala boog li nga xamante ne mooy benn at kese la wax léegi nag euh, am na nag ci yeneen riwaay yoo xam ne moom salama foofu moom comme ni ko imaam muslim solo rahmatullah alayhi yoo xam ne nag ak yeneen yoo xam ne ci yeneen yoon yoo xam ne nag moom sëkki sàkkawul foofu dane ñetti at voilà am na yeneen yoo xam ne dane ñaari at wala ñett léegi nag buñ ñëwee ci léegi imaam ibn al mu ne lam yaqul ahadun min a'immati al fatwa inna al luqata tu'rafu tu'arrafu thalathatu thalathata awaam imaam al-Mundhiri mu ne boroom xam-xamu fatwa yi mooy boroom xam-xamu fiq yi amul kenn nag ku ci ne ku dem li li zaahiru xadiis bi wax que ne ñetti at ngay loo rée boo foree lu réer ñetti at nga koy laajte ngir man koo delloo boroom ngir xool ndax di nga ko moom mu ne lool kenn waxu ko lu dul lu ñu jële ci Seydina Abdallah ci Seydina Omar radiyallahu anhu te imaam al-Mawardi tudd na lii moom ci shawaz min al-fuqaha la mooy dafa nekk ci wax yi nga xam ne dañu beru fuqaha ci yenn boroom xam-xamu fiq yi voilà ndax imaam Ibn al ci boppam nettali na ci Seydina Omar radiyallahu anhu ñeenti wax yu wute boo xam ne dana wax comme xadiis bi ñetti at am boo xam ne dana benn at am beneen wax mu ne ñetti weer am boo xam ne dana ñetti jour voilà léegi ah kanta imam ibn Hazm rahmatullah alayhi nee na Seydina Omar radiyallahu anhu jële ci moom mu ne euh, quatre quatre mois léegi nag euh, léegi euh, wax ci mooy léegi lan lañ ciy jëfe mooy ne affaire bi benn at bi mooy li gën a dëgër ndax comme que salama da cee sikki sàkka te yeneen xadiis yi en fait ñooy ñooy ñooy ñooy gën a wane boobu comme xadiis bi nga xamante ne nii Seydina na ibn Xaalid al-Juhani radiyallahu moo ko solo Seydina Zayd ibn Xaalid al-Juhani radiyallahu anhu mu bi di ngof mu ngi ci saxiix yi te imaamu Maalik rahmatullah alayhi daal na koy solo boo demee ci Muwatta na ko noonu ñoom imaam at-Tabaraani rahmatullah alayhim ak ñeneen ak ñeneen ci ulamaa'ul xadiis foofu moo gën a leeral mbir mi këne benn at la ndax kii da ne euh, en fait li ko gën a leeral sax bon ba dañuy dugg ci lii mooy comme que dafa sikki sàkka comme que dafa sikki sàkka moom Seydina kan euh, euh, Salama ibn Kuhayl di sëriñu ki nga xamante ne ni mooy imaam ath-Thawri eh, eh, non imaam Shu'ba non imaam non imaam Shu'ba imaam Shu'ba la voilà moo tax ku mel ni Imaam Ibn Hazm dañ ne daal li feeñ mooy Salama da cee juum Ibn Kuhayl la dafa juum ci mbir yi après mbir yi leer ci moom sax ci moom kënee benn at la léegi nag mu continuer di wax loolu ci xadiis bi moo tax ba ko Imaam Shomba laajaatee mu ne wóoratuma ndax trois lañu wax walla wala benn même bu dee ne feeñ na que ne am na ci yeneen yoo xam ne dana ñett voilà léegi nag ah moo tax ku mel ni kii par exemple ah que moo tax yenn xanafi yi rahmatullah alayhim ñu ne daal affaire bi daal dañuy bàyyi waa ji ko for daal mooy xool. da koy yëgle ba jamono joo xam ne jàpp na ne daal lii daal ki ko moom bu doon soxla na ko dina ko ñëw seet si heure ba léegi nii dina ko dina ko seet si dina ñëw laaj teg ko bu ko laaj comme que jamono yooyu yaakaar na weesu na kon mu xam ne kii daal soxlaatu ko léegi bu ñëwee ci xadiisu Seydina Zayd ibn Xaalid bi radiyallahu anhu mu ne dafa am benn kaw kaw bu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa sa'alahu mu daal di koy laaj ne ko amma yaltaqituhu fa qaala arifha sana voilà xadiis bi moo dina leeral kenn affaire bi benn at la surtout am na fum ci dëppoo ak xadiisu Seydina Seydina Ubay bi sa ci riwaaya Salama ibn Kuhay radiyallahu anhu mooy kon benn at la Seydina Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu dane dafa am benn kaw kaw bu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam laaj ko ci li nga xam ne da koy for mu ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko arifha ko ah laajte ko un mooy defal un an nga laajte ko waaye bala ko laajte nooy def mu ne summa summa bi nekkul le après da ngay ñëw at mi yëpp nga ñëw ne man de bind fépp ne am na ku am na am na lu ma for mooy bu doon tey da ngay fa nga ko fore moo tax loolu la fa nga ko fore nga koy yëglee mais pas foofu kese ak foo xam ne yaakaar nga ne nit ñi par exemple ma foroon ko ab zone franche hein ma ñëw for ko foo xam ne nit ña fa la ñuy liggéey mais dëkkuñ foofu ci biir dëkk ba lañ dëkk dañuy ñëw liggéey après bu giwee ñu ñibbi man dama koy yëgle foofu fële taf ko bu dee benn kii ma def fa benn bout papier boo xam ne dinañ ko gis que dafa am ko lu euh, lu ma for voici mes contacts bu amee koo xam ne moo ko moom na signaler boppam mais dama koy taf tamit ci dëkk bi fa nit pour nit ñi tamit gis ko léegi euh, summa summa rif fa saha wa wikaha mu ne ko après nga xool ak ah, loolu du après mooy waxuñ la nga dem wax loolu ba pare te yow xamoo li nga for nu mel mooy nga xool fi ñu ko def hein fi ñu ko def nan la mel ak nan lañ ko takke ak li ci biir ba nga xam ñaata la moo tax yenn Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñu ne loolu boo ko xoolee da koy bind maxaafatal ak nisyan ndax dañuy ragal nga fàtte ko après mooy nga xamoon ñaata la comme que looy looy yëgle at la mooy ne lool man nga ko fàtte somme bi ñu ne danga koy bind pour ragal fàtte kon bu ne summa summa arif fasaha wa wikaaha lool mooy nga def ko avant nga koy yëgle mu ne fa in jaa ahadun mu wax kaw kaw bi ne bu kenn ñëwee nag fa in jaa ahadun bu kenn ñëwee yuxbiruka biha ah jox la descriptif yépp mu ne bu boobaa nag danga koy jox wa illaa fastanfiqha bu dee ne amul ku ñëw réclamer ko te bi muy ñëw di ko réclamer mooy procédure yi lenn la boo koy boo koy laajte doo ñëw naan man de réerle naa benn saak boo euh, for naa benn saak boo xam ne bu rouge la bu def alal déedéet waaw yow waa ji day ñëw wax la li la bu dee ab li njaakat la léegi nag dalay nax mooy da ñëw daal for naa dara ku réer le na sa bopp ku ñëw nag woote allo waaw mooy fa in jaa ahadun yukhbiruka biha waa allo ay j'ai vu votre communiqué comme quoi vous avez trouvé euh, un objet perdu ma moi j'ai perdu euh, mon objet ma ne du ma ñëw na ah oui oui non euh, un sac rouge ay gume non damay noppi ne ko est-ce que est man nga maa décrire waa ji du ñëw woote rek waaw dégg naa ne daa am loo for waaw nga ne ko waaw waaw benn sac bu rouge déet da noppi ne ko waa li nga réer le lan la mu ne man am mbuus laa réer la nga ne ko noo kon du yow parce que man ab sac sac comme saak yi nga xam ne saaku adidas yu dëgër yooyu wala saak yi nga xamante ne moom lañuy ñuy sàkkadoo man yooyu laa yooyu laa yooyu laa for kon wasalaam waaw léegi nag bu ñëwee ne man benn saaka doobu noir nga laa réer li nga ne waaw bu mel nan mu ne marque ban marque mu wax la ombro xaw ma lan waaw muy mombale muy um umbro yow nag doo yem comme li imam Ibn al-Qasim wax al-Maliki ne affaire yi nag du des du décrire ci kaw rek mu jeex ah non il faut mu joxe lépp mooy non seulement mu décrire affaire bi li ko de li li li def alal ji wala bu doon ab pochette la wala benn benn sacoche la mu décrire sacoche bi décrire li ci biir lépp mooy il faut mu andi descriptif boobaa ci kaw loolu dañuy jàpp ne kat waa ji moo moom mbir mi mais bu andiwul yépp kenn du ko jox non non non kenn du considérer ne waa ji wax na fi dara léegi nag bu ñëwee wax la lool nag bu ñëwee wax la lool nag ah indi descriptif yépp li ngay def mooy da ko koy jox nag. léegi nag wa illaa bu dee ne nag trouvé woo ko wala amul kenn ñi manifester ñëpp amul kenn ci ñoom ku fi indi descriptif boobu muy ànd bu dëppook mbir yi mu ne wa illaa fastan selon ci at yooyu ci durée ak moomu qaala nee na kaw kaw bi ne ko ya rasulallah fa dallatul ghanam mu ne ko yow ndaw yàlla li wee fa dallatul ghanami waa bu dee nag li réer euh, euh, euh, li moom <laughs> bu dee am xar la nag mooy jur gi troupeau yi comme xar bëy yooyu ma fekk ko ci àll bi benn wala ñaar walla yu mel noonu ñoom kese ñu réer te xaw ma ko amul benn signe buy wane ne diwa ko moom xaala yonent ma lay saab-saab ne ko laka aw li axiika aw li dig bi ne ko laka ne ko bu dee boobu loolu la jël ko xar ma nga fekk ci àll ba amul dara luy wane ne fee la dëkk ak fii mu ne loolu mu ne la ka ñeel na la bu la neexee nga jël ko aw li axiika wala sa mbokk wala rek mooy nga bàyyi ko fi nga dem keneen doomu aadama bu mel ni yow romb ko fi jël aw li zi bi wala benn ci till lekk ko wala gaynde mooy animaux yi nga xam ne dañuy ñëw di fàddaate sibaa yi waaw te nag wax dëgg nga jël ko moom moo gën nag nga bàyyi kook sibaa yi xaala loolu nag yonent mi sallallahu alayhi wasallam waxul lool de man maa <laughs> bon nga jël ko nag moo gën nga bàyyi kook si baa yi bi na ko mooy dallatul nag waa léegi bu dee la nag mu ne fatama ngara wajur na bi yonent bi saa saam xar kanamam mu ne fa qaala mu ne ko maalaka wala ha maaha xidaa'uha wa siqaa'uha taridul maa'a wa ta'kulu shajar yonent bi aleyhi salaatu salaam nag daal di mer bi mu ko laajee ci wàllu géléem ndax mu ne ko la loo yow loo am ak géléem ndax géléem moom am na ay mooy saboom yi mooy daal la da sa géléem nu ñuy wax sax sabo la ñuy wax saboo xam naa ne ci fas la mais géléem mooy daal tànk yi moom moom mooy mën naa protégé boppam wasiqa'uha te biir bi def na ci ndox loo xamante ni man naa tenir waaw ndax mbaqam yooyu li muy def ci ndox man naa toog ay weer du naan gëléem ginnaaw bu naanee lu bari taridul ma ak bu ko neexee ndox bu bëgg dem dafay dem naani wa takulu shajar di lekk ci kii moom il est autonome te mën naa retrouver borom loolu mooy par exemple comme fas yi ci àll bi ñi nga xam ne ci noor bi dañuy bàyyi seen wajan yi mooy was fas yu jigéen ñu dem di xori ci àll bi yow manoo ñëw ne man damaa for benn fas bu jigéen fële ci àll bi déedéet ndax fas wi moo tax bu ay midi di jot une dañuy jóge ci àll bi ñëw naan si kenn du leen jëli buñ paree ñu dàqaat leen ñu daal di dem mooy kooku manoo ñëw sàcc jël ko naan dama koo for parce que moom man naa delloo booy affaire bi du gëléem kese waaw mooy lépp loo xam ne man naa dellu këram man naa de loolu manoo ñëw ne man ci animaux yi man dama koo jàpp animaux domestiques yi maa moom donc léegi nag lool moo tax lool la kon affaire bi lool la kon euh, affaire bi léegi kon nu muy demee euh, mooy kon mais léegi léegi nga ne mais masala am na mais nan laa koy nan laa koy nan laa koy kiiwe at nan laa koy euh, chercher at hein nan laa koy laajte at boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne bon de toute façon du da koy def benn yoon ne man def naa ko at mi ci at mi déedéet non non non boo ñëwee rek yow ba nga koy door a for nga yëgle ko après mu jeex nga naan waa ji yëgle naa ko dañ naan la non non non loolu doyut loolu doyut déedéet ni ngay def am na ci boroom xam-xam yu ñu ne bés bu ne mm. début bi ah bés bu ne da koy laajte ñaari yoon mais yenn yi mooy boo ko tafee fenn comme tey boo ko bindee taf ko fenn mooy doy na léegi après nga fay jaar di xoo defaale fa sa numéro voilà boo demee ba jaar fa gis ne fooy ba dindi nañ ko nga defaat fa parce que matawul at waaw léegi nag bu dee loo yëgle la noonu mooy da ngay yëgle ñu ne ñaari yoon ci bés bi après mooy lu muy gën sori après nag benn yoon dina doy. après benn yoon ci mois ci ci ci ci semaine bi. après nga def ko nag par weer weer wu ne nga nga yëgle ci bu baax boo ko defee lool doy na. léegi nag bu dee yow danga ma man moom aw ma temps parce que fii dama fee jaaroon rek dañ naan la boo amee koo délégué mbir mi ngir koo xam ne mën na koo def. da nga ko koy délégué ngir moom mu daal di lay taxawal lool daal di yëgle mbir ma léegi nag dafa am benn affaire mais est-ce que lii ci lépp lay dox mooy waaju faroon cinq euro lool day dox ci moom dañ naan la non dafa am yoo xam ne yii mooy yi nga xam ne insignifiant wul ndax am na yoo xam ne dañoo insignifiant ñi ko réerle duñu ko jël si waaw ñi ko réerle ah duñu ñëwaat di ko faseet bu dee loolu la nag nit ki mën na koo nekk waaw exemple koo xam ne dafa génn forme diisoro xam nga diisoro mooy lépp loo xamante ne affaire bi masala bi léegi la léegi pour pour simplifier mbir voilà mooy <laughs> nañu ko def pour simplifier mooy ne lépp loo xamante ne ni waa ji ko ci aada ku ko réer du ko seet si xam nga man bu ma demoon bu ma demoon euh, jàmm gën dëkk Parcelles Assainies hein dëkk Parcelles Assainies sa dem jàmm gën réer la fa euh, euh, ab 1000 euros non maanaam 1000 euros non 1000 francs wala 500 francs Sénégal CFA gaw ma ne dinaa jëlaat jóge Parcelles Assainies sa ba jàmm gën fay paas loo xam ne presque day tolloog la ma réer la di ko seet si bu dee loolu moom loolu nit ki mën na koo jël te lool lan mooy wane euh, loolu. léegi loolu mooy ci franc bu dee ci euro tamit dañuy xool loo xam ne nit ki en général ku ko réer la du fi nekk di ko wër di wër ci mbedd yi ku mu dajal naan ko mais monsieur vous n'avez pas trouvé euh, vous n'avez pas vu ici un billet xaw ma de lan mooy ne bu dee yëpp cent euros nag loolu day conséquent hmm. gars en général dañ koy laaj léegi nag euh, euh, mooy yu insignifiant yooyu nit ki kooku mën na koo lekk sans dara quoi lan mooy wane lool. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa robb comme muy euh, muy xadiis Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa romb benn tàndarma marra nabi sallallahu alayhi wa sallam bi tamratin mu ngi ci Sahih imaam al-Bukhari boo demee mu ngi ci euh, foofu mu ngi ko indi na ko fa imaam al-Bukhari mu ngi ci Sahih bi mu ne euh, euh li nga xam ne mu ne yonent ma lay saar dafa romb bi tamratin fi tariq benn tàndarma ci yoon bi fa qaala mu ne qaala lawlaa anni axaafu an takuuna min as-sadaqa akaltuha budul woon ne man yonent ma lay saar damay ragal kene budul woon ne damay ragal kene lii nii lii nii tàndarma bii mu bokk ci sarax yi ndax xam nga yonent ma lay saar du lekk sarax ak waa këram waa ahlul bayt duñu lekk sarax voilà mu ne bu ma ragalul woon ne lii ci sa yi la ci asaka yi ci zakat yi la bokk ak yooyu konoonte kon dinaa ko lekk man yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi bu bàyyi ko fa te jële nañ ci sayyidatu ummu ummu alhamdulillah euh, euh, euh, mooy yaay Maymuna bintul Haaris al-Hilaaliya radiyallahu anha comme ni ko imaam Ibn Abi Shayba rahmatullahi solo solowee mu ne dafa trouver benn tàndarma mu daal di koy lekk waqaalat mu ne laa yuhibbu llahu al-fasaad ndax buur yàlla bëggul loo xam ne lu ak yàq mooy bàyyi ko fi mën naa am nit ñi joggi ko mu yàqu léegi mooy yooyu nga xam ne nit dina réer la benn tàndar ma dem di ko seetaan mais moo ki réer la benn billet cinq euros la loolu nag mënoo ne moo ça dépend ci nit ñi non affaire yi al-hukmu lil-ghaalibi wan-naadiru laa hukma la li li ñuy jox àtte mooy li ëpp li ñuy def ci aada li nga xam ne en général bu ku ko réerle xam nga ne moos ku réerle chacos boo xam ne dafa def ay billet kooku dina ko wër waaye ku réerle ab 5 euros fële jarul laa demaat sawaay ba Grenoble jóge Lyon ba Grenoble nan damay seeti ndax sama benn billet cinq euros dama koo rotal loolu bu ko seet waaye ñu ko for Grenoble nag léegi am na choix bu ko neexee mu bàyyi ko fa bu ko neexee mu jël ko mu jëfandikoo ko te newu ci voilà mooy lépp loo xam ne nit ki bu ko réerlee du ko ah, ci ci aada du ko seeti du demaat di ko wër di ko seetiwaat loolu nit ki mën na koo jël jëfandikoo à part ça nag bu dee nag loo xam ne lu conséquent la loo xam ne nit ki da koy soxla nit ki day day day dellu di ko wër wala di ko laajte bu boobaa nit ki da koo war a garder daal di koy yëgle fii ak un an bu dee ne da koo yëgle ba un an gisul kenn boobu mën na koo jëfandikoo waaye nag bu ko jëfandikoo yee waa ji ñëwaat comme li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax bu waa ji ñëwee nag bu boobaa da koy fayaan. Ah. mooy da ngay xool ñaata la woon bu doon ne man affaire bi dix mille euros la woon ma yëgle yëgle yëgle kenn ñëwul ma lekk dix mille euros après un an ya waa ji ñëw bu boobaa dama koy delloo dix mille euros voilà léegi nag bu dee ne dama dencoon affaire bi loo xam ne bu dee ne loo xam ne lekk la boo xam ne comme loo xam ne day gaaw périssable loolu da danga koy lekk sinon day yàqu dara newu ci léegi nag bu dee ne li ma for dafa nekk benn affaire boo xamante ne nii. dafa nekk euh, euh, euh, benn affaire boo xamante ne nii nag man dama koo denc comme muy trois cents euros après man wala bu nekk loo xam ne ab téléphone la après man ma yàqu ko ah boobaa bu waa ñëwee man damay xool valeur téléphone boobu ma daal di koy jox ndax man maa ko at laftuhu man maa ko yàq léegi nag bu dee ne ma affaire bi dafa yàqul boppam bu dee dafa yàqul boppam te defuma ci dara waaye ñëw non loolu moom duma ci leen na parce que yàqoo ko bu dee ne dafa yàqu waaye jël ko moom utal ko euh, euh, euh, wala utal ko utal ut beneen bu mel noonu yor ko wala affaire bi réer ci moom mu ut beneen yor ko ngir bu borom ñëwee far borom ñëw. ma ne damay ma jënd beneen ngir bu boroom ñëwee fa affaire ba yàqu bu borom ñëwee moom affaire ba yàqu na mooy bu ci man voilà mooy bu dee maa ko yàq maa koy rek maa koy fay waa ji kon bu ñëwee dama koy delloo li nga xamante ne li nga xamante ne nii man ci sama bopp maa ko yàq dama koy delloo kon loolu mooy ci gàttal li jëm ci wàllu luqata ci yi nga xam ne léegi nag ku mu neex nga bañ koo for ah nga bàyyi ko fi boo génnee gisub 10 euros ci medd bi bu la neexee nga bàyyi ko mais boo ko jëlee loolu boo ko jëfandikoo dara newu ci ndax loolu du lu nit di di tout le temps di ko laaj voilà loo loolu nag dalil yi wax naa la ko yeneen ci wàllu saasam nee na man lii bu dul woon ne ci sarax yi la bokk kononte kon dinaa ko utiliser dinaa ko lekk waaye damay ragal mu bokk ci sarax te moom comme que du lekk sarax looloo tax na ak lii yaay Maymuna bint al-Harith al-Hilaali radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha daal wax loolu tamit lu ñuy jànge fii la kon masala mi eh, mu ngi noonu léegi nag kon xam naa kon dañuy yem noonu ci masala moomu kon loolu mooy masala yi jëm ci wàllu ku réer le waaw lu réer ku for lu réer loolu la il faut nga xam ñaata la xam procédure bi ngay jaar ngir wax waa ji yëgal gaa yi ne daa am lu réer nañ la indil li nga xam ne nag mooy ay ay ay descriptif yu leer yuy wane ne ñoom ñi ki ko moom kii moo ko moom bu ko defee nag boobaa nga doon koo delloo inshaa allahu taala wallahu taala alam wa wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa